أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ash-Shaafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi raabi'i wa salaatiin ba'da al-mi'atayn وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله ginnaaw biñ gisee ci jotaay bi ñu génn hadiis 1310 mu doon wa an al-Baraa radiyallahu anhu annahu qaala ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajul muqanna'un bil-hadiid fa qaala yaa rasuulallah uqaatilu aw uslim qaala aslim thumma qaatil banim jeexewoon walillaahi alhamdu wal minna muy chapitre 234 baabu fadli ash-shahiid di premier chapitre ba léegi ci kitaabu kitaabul jihad biñ am na yeneen chapitre yuy ñëw voilà kon insha allah tey ñu gis hadith trois cent onze mu ne waan anasin mu ngi jële ci saydina anas radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee amul kenn koo xam ne yudxilul janna borom bi dina ko tàbbal aljana amul kenn koo xam ne borom bi dina la dugal aljana waaw oh, ja'alana allahu minhum waaw min sukkaaniha amin amul kenn kenn kenn kenn koo xamante ne borom bi dina la dugal aljana yuhibbu waaja xaalam nekk bañ ko fa dugalee mu sopp an yarja'i la dunya bëgg a dellu àddina mukk ah même bu nee ne dañ koo proposé walahu ne ko maa alal ard li nekk ci kaw suuf si yëpp min shay lépp luy xéewal lu nekk kaw suuf sa moom ko doo ñëw dellu àddina ah <laughs> lépp lu nekk ci kaw suuf nga moom ko kenn du ko bëgg amul kenn ku ñuy dugal àjjana mu bëgg dellu ci kaw suuf di fa moom dara même bu doon ne lépp lañ ko ne yaa koy moom mu ne ba mu des kenn illa shahid ba mu des nag martyr bi shahid bi kese gi nga xam dañ koo faat ci toolu xare ak noon yi yéeféer yi kooku nag moom bokkul ci ñuy bañ bokkul ñi ñuy ñuy bañ a bëgg moom day bëgg yatamannaa day xemmeem yatamannaa day bëgg yar yarja mu dellu ila dunya ca àddina ngir moom la fa ne déedéet soxlawul dërëmu la nekk ca kaw suuf soxlawu fa benn matériel waaye lu mu soxla lan lay xemmeem ah mooy fa yuqtala ñu daal di koy faat ashra marratin même bu doon fukki yoon la ñu koy faat borom bi di ko delloowaat àddina mu ñu demaat xarewaat ñu mu demaat ñu del kilaat ko borom bi yóbbuwaat àddina mu demaat xarewaat ñu faataat ko bu fukki yoon waa lu tax yeneen saa salaam mu ne lima yara min al ndax li nga xam ne moom lay gis ci teraanga yu rëy yi nga xam ne moom la ko borom bi tabaraka wa taala daal di terale allah mu ne nag wa fii am na nu ñu soloowe xadiis nu mu dikke foofu dane li maa ndax moom martyr bi moom ki nga xam ne mooy ki faatu ci toolu xare ak noon yi ndax lu mu gis min fadli shahaada ci ngëneelu darajaay martyr gi mu am allah mu ne muttafaqun alayhi xadiis bii imaam al Buxaari naka noonu alimamu abulhusaini muslimu bnu alhajjaj ah, alqushayriyu annaysaburiyu rahmatullah alayhi daal dina koy di dinañ koy solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la hadis bi seen sëriñ alimamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal di war koy solo lu jiitu waaye nako noonu al imaam abu isa at-tirmidhi rahimahullah solo na ko nako noonu al imaam an-nasa'i rahmatullahi alayhi hmm? eh, imaam an-nasa'i nag <laughs> eh, daa indi beneen am naa dinañ ko gis après insha allahu taala léegi kon al imam Abul Husayn non al Bukhari d'abord ah qaddimu man qaddamahu Allah jiital leen ki yàlla jiital mooy amirul mu'minin waaw al Bukhari rahimahullah mooy njiitu jullit ñi Allahu akbar kon nag mooy kitaabul jihaadi wa siyar kitaabul jihaadi wa siyar baabu tamannil mujaahid an yarji'a ila dunya mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar ci ñaari bërëb la ko ndi foofu ak kitaabul jihaad wa siyar baabul huuril ayn mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Daawud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz siiwoon ci Bundaar rahmatullahi alayhi génn àddina la 167 rahmatullah non non man lool 167 la gane addina génn addina 252 rahmatullahi alayhi qala mu ne ki nga xam ne moo leen nettali mooy Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si woon ci Gundar comme ni ma ko woowe fii ne Gundar ki ko jële ci moom mooy Bundar rahmatullahi alayhima ah voilà léegi kanta bun Gundar moom Gundar moom mu ngi génn àdduna 193 am na ay wuute rahmatullahi alayhi qaala ah mooy moom dafa génn àddina ci ca at at ma ca tegu bon ay wuute la nag Gundar 193 am na ñu ne 194 am ñu ne 192 ñu ne 194 mooy année bi imaamul Bukhari génn àddina voilà ah kon mooy Gundar. rahmatullahi alayhi ka mu ne qaala haddathana Shu'ba mu jëla ko ci Shu'ba di bàyyi jiit lim ndax mujj gi moo doon denc ndeyam muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Ataki al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 160 moom amirul mu'minin rahimahullah al-Basri qaala mu ne sami'tu Qatadata mu ne ñoo amirul mu'minin lool yàgg nañ ko wax lool ay degré la bi gën a ci wàllu xadiis waaw amirul mu'minin moom mooy degré bi gën a ci wàllu xadiis waaw tekkiwul mooy comme Omar ibn al-Khattab Omar Seydina Ali non euh, euh, bii mooy ci wàllu xadiis ay ay ay ay ay ay la bi ci gën a nag mooy amirul mu'minin <laughs> moom nii moo ci bi nga xam ne moo ci gën a siiw moom ak ñoom imaamu Malik ak ñoom imaam al Bukhari bien sûr rahmatullah alayhim mais ce n'est pas rek ñu ne la amirul mu'minin mukk loolu euh, daraja la loo xam ne aziza jiddan waaw bu jafee la waaw kon amiru te te te daanaka ki ko mujjee doon moom te boobu ba léegi ci lu amuloon naat table boobu ba léegi moom képp ku ñu ko waxit des na waaw mooy al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah waaw ginnaaw moom moom boobu ba léegi kees ko waxit am na lu ci des <laughs> waaw moom moom com la <laughs> hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim kon qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne nettali nañu Shu'ba qaala mu ne sami'tu Qataadata mu ne dégg naa Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri rahimahullah génn mu naan mu ne dégg naa comme Qatada la moom bokk na ci mi doon wax Shu'ba naan maa leen fegal seenu tadlis <laughs> ndax dinaa leen ko am na nag boo xam dana yée bii moom laaju bii moom génn naa ci règle boobu parce que dama doon ragal mu yàqal ma xadis <laughs> gisoon nañ ko <laughs> voilà loolu mooy al amaanatul ilmiya quoi ba mu tegoo woon ba mu doxalu ko mu ne ah fii nag règle boobu doxalu ma ko quoi <laughs> nag ñoom al moom saa yi da doon ñoom affaire yu mel noonu quoi. qaala mu ne kon sami'tu dégg na mu ne moom Qataada mu ne dégg na Anas ibn Malik di Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanm ibn Ali ibn Najjar al-Ansari an-Najjari Abu Hamza dhul udhunayni xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yeneen saa saam bi gàddaay ci dix ans la am génn àddina la quatre-vingt-dix am na yu wute ba quatre-vingt-treize nekkoon centenaire radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal qaala sayyidina Anas radiyallahu anhu moom bi yoneen di génn àddina vingt-trois ans la Anas bi yoneen saa di génn àddina vingt-trois ans borom bi may na ko mu dund ba ma Allah Allah basari albasari yi dëkkoon basara foofee la génne àddina radiyallahu anhu kon sayna anas radiyallahu anhu euh, annahu qaala mu ne an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa ahadun yadxulul janna yuhibbu fii yuhibbu la wax yatamanna comme niñ gisoon an yarji'a kon ñu xam ne loolu c'est la même chose voilà day sopp xem même voilà am na nag lu boroom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim di wax ak teqantal bu am entre ak tamanni mooy li nga xamante ne yow danga koy euh, bëgg waaw diggante tamanni mooy al umniya ah muy pluriel am di amaani mooy bëgg loo xamante ne ni ci kanam la voilà loolu mooy taman tamanni loo xam ne ci mustaqbal bi la nekk euh, il faut nag mu nekk ci lu baax waaw parce que bu nekkee ci lu bon rek wala ci iñaan yoo day dugg ci iñaan dootu nekk taman nii mais soxor la euh, kon mooy bëgg loo xam ne ci kanam la waaw ci kanam loo xam ne lu baax la ay way man de lee loolu de parce que moom delluwaat mu ngi àjj mu ngi àjjana léegi delluwaat àllaaxira loolu mbir la moo xam ne ci kanam léegi mu des waa ak taraj ji nag mooy man arju damay am yaakaar hmm? boroom xam-xam yi dafa am ñu ne non at taraj ji mooy day nekk ci lu man a nekk mooy man de am naa yaakaar li ngay am yaakaar mooy loo xam ne lu mën a nekk la alors que bu dee tamanni moom loo xam ne manula nekk la waaw moom daanaka day day day nekk loo xam ne manula nekk quoi waaw am na nag ñu ne noo taman nii mooy loo xam ne dafa weesu paal yi ñëw ci kanama ah, day jokkale ko nekk loo xam ne day tënk day nekk ci li nga xam ne mooy lu weesu la waaw kon nag moo tax ñenn ñi ne non nii lenn la mooy di jéem bëgg loo xamante ne de façon loolu manu la la maalaa yumkinu xusula loo xam ne daa possibiletul muy nekk waaw <laughs> waaw kay kon nag mu ngi noonee Euh, boo demee euh, boroom xam-xam yi ñu ngi wax loolee boo demee ci saaxibul fathi mu ngi koy indi ca kitaabu tamanni bu al imaam al buxaari kon mooy daal di xemmeem waaw di bëgg moo tax fii mu ne yuhibbu ngir wan kon kàddu yooyu daanaka benn la yuhibbu daa bëgg an yarji'a en tout ci côté bii nii mu dellu ila dunya ci àddina maa ahadun amul kenn yadxulul janna di dugg àjjana yuhibbu muy bëgg an yarji'a muy dellu ila dunya ci àddina wala hu fekk mu ñeel ko ma ala al ardi min shay li nekk ci kaw suuf si yépp ci matériel ak ci lu baax illa shahid lu dul shahid bi moom kese la moom moom moom moom ñeneen ñëpp duñ jox xalaat do borom bi ah man man naa ba man nga kay baax na <laughs> shahid bi nag moom day bëgg illa shahid yatamanna day xem ne am yarjiya gis nga fële yuhibbu ku bëgg maa ahadun yuxul janna yuhibbu amul kenn kuy dugg àjjana yuhibbu di bëgg voilà léegi nag sauf que côté bi côté shahid bi moom yatamanna ba mu def shahid yatamanna an yarjiya ila dunya fa yuqtala ashara marratin lima yara min al waaw gis nga lii riwaay bii lañ gis moom la imaamu Nawawi njëkkandi léegi nag bu wax na wa fii riwaay loolu dinañ ko gis lima yara min fadli shahada kon imaamul Bukhari fii la ko indi eh, lii nag mooy deuxième bi mu ko njëkkoon indi hadith vingt sept quatre vingt quinze lii mooy vingt huit dix huit non vingt huit dix sept ci kitaabul jihaad wa siyar baabul huuril ayn al imaam al Bukhari rahimahullah <coughs> moom dafa wax rek indiwul ci ndax lim gis ci eh, foofu la indee bokk lii nga xam ne moom la imaamul Nawawi di wax wa fi riwaaya lima yara min fadli shahaada kon nañu ko xool al imaam al Buxaari yu mu ne haddasanaa Abdullah ibn Muhammad mu ne nettali suñu sëriñ di Abdullah ibn Muhammad <coughs> mooy al-Musnidi ah Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yamaan Akhnas ibn Hunayf al-Ju'fi Abu Ja'far al-Buxaari si yowoon moom imaamul Buxaari ñoo bokkoon dëkk voilà muy Buxaara Euh, nekk ki nga xam ne euh, ku sëriñ bu yéeme la woon euh, ñu xamee ko al Musnidi génn àddina la deux cent vingt-neuf rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Muawiya ibn Amr mu ne Muawiya ibn Amr mooy ki nga xam ne moo ñu nettali ni Muawiya ibn Amr ibn al-Muhallab ibn Amr ibn Shabib al-Azdi al-Azdi rahimahullahu ta'ala al-Kufi al-asl waaye Baghdadi la kon al Baghdaadiyu rahmatullahi alayhi génn àddina la 213 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu Abu Ishaq mu nekk ñu nettali mooy Abu Ishaq di al-Fazari voilà muy Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith ibn Asma ibn Kharija ah mooy surtout kii bi Uyayna bi ah nga Euh, kiiwam la nu euh, <laughs> maamam la mais frère Uyayna mooy maamam voilà muy Xaarijatu ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badr voilà <laughs> muy Uyaynatu ibn Hisn ibn Hudayfa euh, ibn Badr ibn Amr voilà benn frère am nag muy xarija moom mooy maamu kii voilà rahimatullahi ala al-jami' génn àdduna la 185 am rahmatullahi alayhi an Humaydin mu jël ko ci Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahimahullah Abu Ubayda ñi ne Abu Ubayda al-Khuzaa'i mawlaahum mawlaahum al-Basri am na nag ay wute am na ñu ne Daarimi la rahimahullah si yowoon ci at-Tawil rahimahullahu ta'ala hmm? euh, léegi moom Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil rahimahullah moom nag moo ko jële ci Seydina Anas qaala mu ne sami'tu Anas ibn Malik mu ne dégg naa Anas ibn Malik mi ngi sànq radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na mu jële ci leen saa saa mu ne ma min abdin yamuutu lahu inda allahi xayrun yasuru an yarji'a ila dunya fii gis nga ni mu ko de kàddu yi ma min abdin amul benn jaam yamuutu buy faatu lahu inda allahi xayr boo xam ne am na fa yàlla yiw yasurruhu muy bëgg an yarji'a mu dellu ila dunya dellu àddina wa anna lahu fekk mu am ad-dunya àddina wa ma fiha ak la ca ne illa shahida ba mu des ci génn àddina ci toolu xare ci ñu faat ci toolu xare li ma yaraa lu tax lu tax moom kese moo bëgg a dellu si bu duggee àjjana ndax li mu gis min fadli shahada ci ngëneelu mooy nekk koo xam ne danga ngaa faatu joxe sa bakkan ngir yàlla ci toolu xare waaw léegi faye yuqtal léegi lan la fay soxla sax bu demee àddina mooy ñu faataat ko non fa innahu ndax moom yasurruhu dina bég lool an yarja ñu delloo ko ila dunya mu dellu bokk ila dunya ca àddina fa yuqtala ñu faataat ko maratan uxra beneen yoon nii la ko kon imaamul Buxaari ñaar yi la ko dëkk antal ah imaamu Muslim moom it ñaari yoon mais da ko toftale comme ni ñu ko xame dix-huit hadis dix-huit soixante-dix-sept kitaabul imaara baabu fadli shahaadati fi sabilillah mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Allah imaam Muslim nag mooy moom daanaka ni imaam An-Nawawi premier hadith bi mu indi après dafay teg beneen bi mooy beneen bi naan wa fi riwaaya mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad Serigne la woon ci imaam Al-Bukhari hmm? rahimahullah mais imaam Muslim moo ëpp ci lu muy solo ci moom ci Sahih bi voilà. aw waaw waaye yara ba imaamul Buxaari xadiis bi nan la ko am na nu ko dàkkante lu woon de hein hein waaw ah, maanaam léegi kii mooy kan ah Abu Bakr am na neneen nu ko waxe woon <laughs> <laughs> kii ma abu ibn abi shayba lay wax noonu de ah mu ngi noonee ah kon abu bakr ibn abi shayba ah, ah, rahimahullah génn àddina deux cent trente cinq am ñu ne deux cent trente quatre rahimahullah qaala borom musannaf ah, musannafu abdurrazzaq ak ibn abi shayba rahimahullah moom itam daa def ay bind kii musannafu ibn abi shayba qaala mu ne haddathana abu xaalid al ahmar mu nekk ñu nett abu xaalid al ahmar ni sulaymaan ibn hayyan al azdi abu xaalid al ahmar la si war al kuufi al ja'fari rahimahullah génn àdduna 190 am ñu ne avant am ñu ne après rahimahullahu ta'ala an Shu'bata gis nañ ko sànq ibn al-Hajjaj ibn al-Ward an Qatada wa Humayd mooy pa Shu'ba da koo jële ci Qatada ak kii de mooy da koo jële boobu ci Qatada waaye ak Humayd tamit mais euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañ naan non euh, am na lu fa al imaamu al al al kii di leeral euh, imaamu an-Nawawi rahimahullah di toxal waxu boroom xam-xam yi li nga xam ne ñoom Seydina Abu Ali al-Ghassani kene li feeñ wax mu ne zahiru an hadha al isnad anna Shu'ba yarwi an Qatada wa Humayd jami'an an Anas mu ne boo gisee xadiis bi day mel ni comme ni mu ko waxee nii parce que dane Shu'ba an Shu'ba an Qataada wa Humayd an Anas ibn Maalik mu ne boo li feeñ nii da ngay foog ne Seydina Shu'ba da koo jële ci Qataada jële ko ci Humayd ñoom ñëpp ñu jële ko ci Seydina Anas mu ne waaye nag li jub du lool de Aba Xaalid mii yarwi an Humayd an Anas Aba Xaalid moo ko jële ci Humayd mu jële Seydina Anas wa yarwi mu ne dina ko solo Abu Xaalid aydan ba léegi an Shu'ba jële ko ci Shu'ba an Qataada an Anas waaw Abu Xaalid kon da cee am jàllale boo xam ne ci Humayd la ko jële mu jële ko ci Anas am ci yoo xam ne ci Seydina Shu'ba mu jële ko ci Qataada mu jële ko an Anas mu ne naka noonu la wax Abdul Ghani ibn Sa'id loolu tamit la wax euh, li Abu Ali al-Ghassani wax voilà moo tax imaam al-Qaadi Iyaad imaam an-Nawawi mu ne qaala al-Qaadi mu ne al imaam al-Qaadi le grand juge <laughs> rahimahullah dëkkoon fii ci Maroc Maroc voilà rahimahullah al-Maliki nee fa yakunu Humaydun ma'tufan ala Shu'ba la ala Qatada kon mu ne kon Humayd fii eh, dañ koy tofale ci Shu'ba mais pas ci Qatada voilà voilà kon nag mu ngi noo ne eh, eh, loolu la <laughs> Allah <coughs> mu ne zahiruhu fekk mu toxal tamit imam Nawawi mu ne waqad zakara ibn Abi Shayba fi kitab ya Abi Khalid qaala mooy imam al-Qadi lay toxal waxam mu ne al imam al-Qadi Iyaad nee na imam ibn Abi Shayba solo na ci téere mi Musannaf jële Abu Khalid mu jële ci Humayd wa Shu'ba an Qatada an Anas waaw mu ne fa bayyanahu mu leeral affaire bi wa in kaana fii aydan ibham mu ne waaye fii am na loo xam ne lu fi lëmu la waaw fa inna zahirahu ndax tamit càllale bii li ci feeñ mooy Humayd da koy jëlee ci Qatada mu ne wa laysa al muraadu kadhalik te du loolu lañ ci jubla balil muraad anna Humaydan yarwihi an Anas Humayd jëloo ko ci Qataada non voilà parce que bu ne an Humayd wa Shu'ba an Qataada nga foog ne soo <coughs> Humayd daa jële ci Qataada la ko jële déedéet ci Seydina Anas direct kama sabaqa comme ni mu jàllee wallahu ta'ala a'lam kon al imaamu Shu'ba bu ne an Shu'ba an Qatada wa Humayd kon loolu leer na an Anas rahmatullah ala al-jami' an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ma min nafsin tamut amul benn bakkan moom kàddu yi la ko amul benn bakkan boo xam ne dina faatu waaw mooy benn bakkan boo xam ne dina dem ci ciel bi comme le dit les Français <laughs> alhamdulillah laha inda Allah xayr boo xam ne am na fa yàlla yiw mooy borom bi dugal na ko këru teraangaam muy àjjana yasurruha bakkan boobale di bëgg annaha di kontaan annaha tarje que moom muy dellu ila dunya àddina mukk wala anna laha dunya wa ma fiha waaye soxlawul woon sax muy dellu àddina am la nekk ca àddina ak la ca biiram yëpp àddina ak la ca biiram illa shahid ba mu des ki martyr bi fa innahu moom yatamanna day eh, xem ñam lay bëgg an yarji'a mu dellu fa yuqtal fi dunya ca àddina nu faataat ko lima ndax li nga xam ne lool lay gis ci ngëneelu li nga xam ne mooy euh, shahada voilà boobu moom la imaamu Nawawi mujje après mu indiwaat wa haddathana Muhammad ibn al wa ibn Bashar imam Euh, euh, kii nu mu tudd euh, muslim mu ne te nettal nañu ñaari ñaari man nañ ne ñaari seex yi <laughs> Muhammad ibn al-Musanna waxoon naa la moo ibn Bashar muy Muhammad ñoom ñëpp Muhammad te ñoom ñaar ñëpp sëriñu waa kutubu sitta daa mel ni sànq waxuñu ko fële fàttaliwuñ lool dañ koy faral di fàttali sëriñu waa kutubu sitta lañ ñoom ñaar ñi ñëpp Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri siiwe woon a Zamin nga xam ne moom ñoom ñaar ñoo bokk at mu ñu juddu ñoo bokk ay sëriñ daanaka ñoo bokk ay taali ñoo bokk at mu ñu génn àddina 167 252 gane àddina 167 génn àddina 252 muy Muhammad ibn al-Musanna ak Muhammad ibn Bashar kon mu ne wa ibn Bashar ki keneen ki gis nañ ko sànq muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ah, ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi si woon ci Bundar moom itam même chose 167 252 rahmatullahi ala al-jamii borom bi dëppale na seeni mbir <laughs> qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far ñoom ñaar ñëpp ñu ne nettali nañ Muhammad ibn Ja'far mooy Gundar la wax fële ne eh, bi imaamul Buxaari bi ne haddathana Gundar mooy Gundar rek rahimahullah haddathana qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba amirul mu'minin an Qatada gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' annahu qaala sami'tu Anas ibn Malik yuhaddithu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne dégg naa Seydina Anas muy nettali di jëlee ci ren saa saam nee na ma min ahadin yadkhulul janna voilà amul kenn ci min ahadin kenn kuy dugg àjjana yuhibbu an yarji'a ila dunya bëgg a dellu àddina wa anna lahu ma ala al-ardi min shay'in ghayru shahid ba pare am li nekk ci suuf si yëpp kurul shahid bi fa innahu ndax moom yatamanna day xemmeem an yarjaa mu dellu fa yuqtala ñu daal di koy faat ashra marratin lima yara min al karama ndax li nga xam ne moom lay gis min al karama ci li nga xam ne mooy karama gi mooy karama gi kon nag loolu lu ama am solo la léegi mu def kon ginnaaw biñ gisee taxriij bi ni walillahi alhamdu wal minna mu def atab lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi dox gëneelu sayid dañ naan la mbir daa leer mais lii moom kese mooy li nga xamante ne nii kenn la ñu yeneen saa sala wax fi ñuy dugg àjjana koo xam ne moom day doon nëbët delluwaat ñu faat lu bari lu dul lu dul ki nga xam ne mooy shahid bi martyr bi kon kay loolu mooy rëy na waaw waaw loolu lu fii euh, euh, nga xam ne moom Walaas Walas Walas Walas la génn àddina xam nga Walas Valencia en Espagne boobu la dëkkoon mooy l'Andalousie voilà année quatre cent yi euh, moitié quatre cent yi ay quatre cent quarante neuf côté yooyu la génn àddina nekkoon borom xam-xam bu mag a mag a mag moom al imaam euh, euh, Ibnu Battal rahimahullahu taala Euh, moom euh, mu wax tamit mu wax ci euh, li nga xam ne mooy suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi lu ama am solo moo tax moom al imaamu ibnu Battaal kii mu ngi koy wax al imaamu al imaamu anna al haafiz ibnu Hajar <laughs> voilà ba dama doon hésiter est-ce que imaam al haafiz ibnu Hajar la wala imaam an-Nawawi imaam al haafiz ibnu Hajar mu ne qaala ibnu Battaal mu ne imaam ibnu Battaal nee na haaza al-hadiis ajallu maa jaa'a fii fadli shahaada qaala wa laysa fii a'maali al-birri maa tubdhalu fiihi an-nafs ghayru al-jihaad falidhaalika 'azima fiihi as-sawaab mu ne boo gisee lëkkaale mag lii suñu bunt bii di mel ni dañuy tontu ah, mu ne xadiis bi bokk na xadiis yi gin bi gën a màgg buy wax ngëneelu mooy faatu ci toolu xare ngir yàlla mu ne ndax amul ci jëfu yu baax yu yiw yi loo xamante ne nii jëfu yiw yëpp amul benn boo xam ne sa bakkan nga ciy joxe lu dul jihaad kese ah mu ne looloo tax mu mag yool gi nga xam ne moo ci am ba moom kese mooy dugg àjjana ba pare di xemmeem delluwaat àddina te bu fa delloo ngir am mbir yi léppam neex déedéet ngir mu demaat xare jawaat ñu faataat xam xam nga gisoon ne yeneen saa salaam di ko wax ci boppam naan man mébatoon naa <laughs> Eh, eh, eh, ma dem ci toolu xare ju faat ma ma demaat ñu faat ma ba ba loolu ba ñetti yoon ba ñenn ñi naan loolu du kii kii nu mu tudd yeneen saa sala waxu ko waaw <laughs> ah, ñu ba ma naan la loolu moom lenn la mooy loolu njuumte dëgg la mooy kooku dafa jaawale xadiis ak xadiis voilà parce que loolu xadiis yonent bi alayhi salaam la te Seydina Abu Hurayra moo xadiis mille deux cent quatre-vingt-quatorze bi voilà bi mu naan yonent mooy tabammana Allahu liman xaraja fii sabilillah fillah jihadan fii sabili loolu xam nga ca suuf yonente bi alei saa salaam dana wax walladi nafsi muhammadin bi yadihi lawadittu an aghzuwa fi sabilillahi fa uqtal thumma aghzuwa fa uqtal thumma aghzuwa fa uqtal waaw yonente bi alei saa salaam waat moom mi soxlawul waat <laughs> mu waat ci ki nga xam ne bakkanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom neew xemmeemoon naa bëggoon naa loo am ak zuwa ma xare fii sabilillah ci yoonu yàlla fa uqtal ñu faat ma man am sayyidina Muhammad summa ginnaaw gi borom mi mayaat ma de ak dund mu ñëwaat xarewaat ñu faataat ma mu mayaat ma geneen dund mu ñëwaat xarewaat ñu faataat ma waaw gisoon nañ loolu gis nga kon yeneen tibaay saa salaam te loolu bokk na tamit li gën a rëy moo tax imaam Ibn Battal ne amul benn ci jëfu yiw yi boo xam ne nit ki li muy def mooy joxe bakkanam lu dul jihaad moo tax ak li nga xamante ne nii mooy yoolam nag daal di rëy léegi nag sauf que daa am benn affaire mooy waa léegi lan mooy shahid xam nga waxoon nañ la euh, euh, euh, gis nga imaamu Nawawi hein bu paree ci lii nii xam nga waxoon nañ la bunt bi ñu nekk am na yeneen bunt dina indi bunt woo xam ne day am ñeneen ñoo xam ne dañu yor darajaay martyr neex too faatuñ ci toolu xare ñoo xam ne seen biir néeg lañ ko tuddee am nekk ay martyr seen biir néeg lañ toog nekk ay martyr seen biir néeg lañ toog nekk ay martyr voilà loolu euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dina ñëw mais martyr kii ñuy wax nag du ñooñu ah kii de boobu ne fa waa ji bu demaatee mu am àdduna lépp mu dem ñu faataat kooku mooy ci tool ci ci faatu ci toolu xare la ñuy wax fi waxuñu yeneen façon martyr voilà léegi kon nag ci kaw noonu boroom xam-xam yi fii dañuy leeral waa lan mooy shahid kon ah fi sabilillahi kon lii balaa ñuy àgg foofu wala comme ça mu bañ a ñoo couper ci liñ nekkoon di wax dara darajaay ak euh, quand même kawewaay martabaay quand même martyr ci toolu xare xoolal ku faatu ci toolu xare ngir yàlla xam nga Seydina Anas radiyallahu anhu Seydina Anas <laughs> te tamit loolu di gën a wan ne yatamanna goog mooy bi xemmem loo xam ne manu la nekk waaw loolu la mooy loo xamante ni de toute façon lii manu la nekk parce que Seyna Anas da euh, Seyna kii Jaabir bokk radiyallahu anhu euh, te loolu gisoon nañ ko ci ghazwat Uhud ñuy gis ci siira bi gisoon nañu nettali bi ñu xam ne moom lañuy ñuy bëgg a wax euh, nga xam ne Seyna Jaabir mu ngi ci sunanu Tirmidhi boo demee imaam al-Hakim soloo na ko wéral na ko mu ne Seyna Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma nee na mu ne yeneen tubaab saa saam daf ma wax man jaabir ne ma mooy bi Uhud jeexee xare bi jeex ba yooyu Seydina Jaabir nee na yeneen saa saam ne ma alaa ukhbiruka maa qaala Allahu li abik ni Seydina Jaabir radiyallahu anhu ndax duma la xabaare li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala wax sa baay mooy baayam Abdallah ibn Amr Abdallah ibn Amr dañ koo faat xam nga keroog. radiyallahu anhu Uhud bokk na ci ñu njëkk a faat mais nekkul moom moo jiite woon ñu nekkoon ci kaw euh, euh, kaw kaw kii bi nu mu tudd montagne su ndaw soosee jabalu rumaat du moom moo fa newoon de Abdallah ibn Jubayr moo jiite woon foofu moom la yonent bi saa saam jiitaloon radiyallahu anhu boole ko ñu nekkoon cinquante personnes juróom fukki personnes ay nit yu fa tegoon ne leen indahu anna al-xayl waaw fa inna al-xayla aqdamu la nabla waaw dee leen ñu soril fas yi fasu ñoom Xaalid ibn Walid yii ak flèche yi yéen nekk leen ci kaw montagne bi rek fu ñuy jegee rek na flèche yi di dal ndax bu flèche yi dal même ki ko war bu bëggee fas yu avancé fas yu du avancé day def demi parce que flèche yi ci kawam lu jëm waaw la tabrahu ilzamu makanakum waaw ne bu leen deñ fi ma leen teg ci kaw jabalu rumaat bi sax leen seen bërëb bu ngeen ñu gisoon sax yéefiru Quraysh yi faat ñu ba picc yi di jóge ne di sex suñu suux yi suñu cadavre yi di yóbbu sax bu leen wàcc yéen des leen fii ne allahumma borom bi yow laay seedaloo ci ñoom kooku Seydina Abdallah ibn Jubayr la du Seydina Abdallah ibn Amr de Abdallah ibn Amr du moom jiitewul woon ñooñu mais mu ngi woon ci xare bi moom moo ne woon naafiq bu bon bi moo ne woon naafiq bu bon bi di Abdallah ibn Ubay keroog bi mu dëppee yóbbu trois cents ci ci ci nit ñi ci armée bi moo ñëwoon naan ko ah yaa qawmi ay samay ñoñ dab leen ndax da ngeen di gàcceel seenu yonent ak seeni ñoñ ginnaaw bi yéen gisee ne xare bi taxaw na waa Quraysh ngi nii Abdallah ibn waaye ubay kàccoor bi ne waaye xam nga fii xare naru fi am waaye ah. c'est que bu xare naroon am sax doon nañ toog mais nii niñ gise situation bi saa yi fii xare amu fi quoi daal di dem mu mu ne leen aywa sori leen waaw sori borom bi dinañu woomal wëlli fi yéen soxlawuñ leen daal di dellu waaw après moom ci lañ ko faat nag après bokk na ci ñu njëkk faat keroog si toolu xare bi mooy Abdallah ibn Amr ibn Haram di walidu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa voilà ñu ngi foofu moom xabroom foofu la nekk Uhud mais Uhud loolu benn erreur la boo xam ne seetlu naa ne ñu bari dañ koy def mooy Uhud Uhud Uhud euh, fi fi xabru yooyu ñu def noonu daal di fay def benn barrière mais ñooñu faatuwuñu woon foofu ah te tamit suulu daa yoneen saa salaam kenn suulu woon foofu du foofu lañ leen suuloon ah dañ leen a toxal gis nga almeer yooyu noonu nekk Uhud foofu ñu ko def dañ koo toxal mooy foofu nekkuloon place am de yoneen saa salaam ba mu leen di denc dencu leen ñun bu ñu demee képp ko def Uhud wala nga xool ci image yi ñu wan la Uhud barrière boobu ñu def ne fii lañ suul foofu yoneen saa salaam masu leen fa suul yoneen sa salaam ci batnul waadi ci xur wi parce que xur woowu foofu xare bi amoon en fait aw xur la woo xamante ne nii batnu Qanaa la tudd mooy rek boo nekkee on noonu fi gën suufe noonu nga xam ne foofu mooy ci jabalu Rumaat te yoneen saa salaam bi muy xare euh, jàkkaat mooy dafa wanoon montagne Uhud gis ginnaawum la ko wan mu jàkkaarloog Medina yéefar yi ñoo nekkoon en face ñoom Abu Sufyan ak ñoom Khalid ibn Walid biñ ñëwee ñoom dafa mel ni affaire bi yoneen saa sam ni mu leen bette ba ñëw da ngay foog ne ñoom ñoo jóge Medina di ñëw ñoom yéeféer yi parce que yoneen saa sam leen a bett daal di njëkk occupé foofu te ñoom ñoo fa njëkkoon ñoo njëkkoon mais fa ñu nee woon yoneen saa sallam fexe ñëw ak ci fii te yëguñu ko